الذي أثره الله للبشرية هدى ورحمة وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله تعالى عن شيخنا وأستاذنا ومولانا أحمد بن محمد بن سالم الحجاني الشريف الفاضلي الحسن رضي الله عنه وعن سائر خلفائه و أهل محبته إلى يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارحم أمتها وارحم أمة أمته رحمة عامة واغفر لأمته مغفرة عامة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ñoo ngi tàmbale suñu kàddu ci sant yàlla subhanahu wa taala cant boo xamante ni moom rek moo xam ni cant war mel ak ni mu war a toll rawatina bu jëm ci moom ñoo ngi ñaan moom ñu xam ni mu toll xam dara jaam mu santal ñu boppam di julli ci Seydina Muhammad di ñaan yàlla mu julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak lépp lu jàpp ci moom ci ay saxaaba ak ay ñoñ ak ñi ko topp ñëpp ba ci sunu maam Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ak yeneen góor yàlla yëpp ba ci sunu maam yi tëdd fii ci sunu càmmoñ Cheikh El Hadj Ahmed Baro Cheikh El Hadj Mouhamed Ndiéguène yàlla yàlla yokk seen i leer seen i barke ñoo ngi ziar ñëpp di baalu xaq ñëpp nag tabaarakallahu dafa mel ni seen yaa xam Euh, tuddoon nañ ñu yéene ñaan gi tudd na leen yàlla na yàlla yërëm leen waaw ñu ñu fàtte tamit yàlla na yàlla yërëm leen yéene wàlla ci sunu benn mbokk mu nekk ca France sama mbay baayam boo di euh, Thierno Mbaye yàlla ko yàlla yërëm sëñ Omar ñaan cousin boobu gaañu Pape Mor bi Mor Pape Mor Ndiaye yàlla ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jégal ñu nit yàlla yàlla jégal ñu jégal suñu bàkkaar yëpp waaye baax na ñëw nañu bu baax nag tabarakallahu kilifa jotaay bi di suñu bàyyi ñu gën koo xam ci saa suñu njëriñ léegi laay xool nii seen ko ci ginnaaw daf mel ni moo toog nii ñu ngi koy nuyu bu baax njëriñ ñoo ngi lay ziara kër gi bu baax di jégalu tabarakallahu kàddu yi ñuy yëkkati yëpp ndax suñu bàyyi la ndax doom la ci suñu maam Alxaaji Abdul Wahaab rahimahullahu wa radiya anhu moom Alxaaji Abdul Wahaab ñëpp xam nañ ni doomu Alaaji Ahmed Awa Lo te nekkoon na xalifaam kon bu nekkee ci jëlaay bi mooy kilifa jëlaay bi ci ñun moom ñaan yàlla na yàlla na yàlla dolli la wér dolli la sutura dolli la jaraam la bàyyi la ci suñu kanam yaa ngi Seydina Muhammad yàlla na ay maas yëpp ak say kilifa yëpp tabarakallahu bokk ak soxna si jëkkër bi lépp mbégte la yal na yàlla kontaan ci ñëpp ñoo ngi nuyu mbokk caal bi nga xamante ni ku ci nekk bàyyi na ay soxlaam jóge fu sori ñii ñoo ngi jóge ba jaxaaw Cheikh Fadel nii ba jaxaaw tabarakallahu ñii ñoo ngi Madina ñii ñoo ngi jóge ba taaxi kaw suñu xalifa bi xete yi nii jóge ba fan hôpital régional maanaam fay am na kum ci àndal moo ngi jugee ba instant waaw moo tax nit ñi bëgg nañu yàlla de waaw bëgg nañu yàlla de bëgg nañu yàlla de rawatina jigéen ñi waaw bëgg nañu yàlla de loolu nag yàlla na ngeen dajeeg moom waaw heure bii ngeen di jóg di jugee di di sangu di defaru di parfumé di wut seen kaala yi ak seen mbaxal yi def seen bopp di ñëw gaay yéen a ngi dëgg seen yeneen ñu moroom ñoom takk seen dem di dem ci loo xamante ni yàlla gërëmul sa dara musiba rek la fu ñuy yàqoo kese la fu ñuy yàqee kese la fu ñuy yàqulee kese la waaw su yàlla dimbalee ba xaj ci sa xol defal ko ba nga ba nga ba mu nooy nit bu bu heure bu yàlla wootee nga dem wuy ji ko ah da ngay sant yàlla bu baax ok kooku di wax na noppi kooku di wax noppi noppi ok ah, da ngay sant yàlla bu baax que tabarakallahu jamono ji ku ko xool xam ni jàmbaar amul mm-hmm. ci yàlla dimbali rek am waaw merci na waaw li ñuy wax nag sikki wala kandoo dëgg la waaw wuy jur yi dañoo jaaxle sëriñ si dañoo jaaxle buur yi dañoo jaaxle borom alal yi dañoo jaaxle parce que mënut waxuma sax comprendre mais mais mënuñu cerner situation yi mënatuñ ko cerner mënatuñ ko expliquer toujours da gis guy gu daal di sax ay dégam dég yu sax ci moom bu wér nga wenn ñu dég la nga laal ko sol ko bëri yaakaar naa dégg ngeen li may tax foofu xam guy du sax du du génn guy guy du génn dëkk mel na waaye léegi guy day génn dëkk ah tabarakallahu fépp la nag waaw fépp la ci lépp la waaye nag toujours buntu bi mooy yàlla waaw dellu ci yàlla rek di sakku ñu jàppaleen. Hmm. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla toujours fu mu fu mu wax yàlla allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ñaan bu mu fonkoon la moom yore ci wallahi ku ñëpp koo jàng yàlla xoolal li ñuy wax yàlla loolu mooy wane ni yow sa li ngeen di def nii ñaan gi moo ko firi allahumma yow sama borom yow yàlla ak yeneen firi a'inni dimbali ma dimbali ma ci lan ala dikrika ngir ma lay tudd ngir ma lay fàttaliku allahumma a'inni dimbali ma ala dikrika ci ma lay fàttaliku ci ma bañ laa fàtte ba faw ci ma lay tudd sama làmmiñ di la tudd sama xol di la tudd sama xel di la tudd sama ruux di la tudd sama cër yëpp wa shukrika yàlla dimbali ma allahumma a'inni ala dhikrika allahumma a'inni ala shukrika yàlla dimbali ma ci ma lay sant day sant kon sant yàlla yombul sant yàlla ku sant yàlla dafa fekk yàlla bëgg nga sant ko yàlla su bëggul nga sant ko da lay fàtteloo boppam da lay fàtteloo yàlla fàtteloo sa bopp ba nga jàpp ni lii lii di teraanga ci yow dafa jóge ci keneen wala mu jóge ci su ko defee nga sant keneen baa nga sant leneen yàlla moom fekk soo ko santul weddi nga ko washkuru li wala takfurun loolu la ko noonu la ko waxee ci alquran wa shukrika wa husni ibadatika sa jaamu bi ma lay jaamu yow yàlla damaa bëgg nga dimbali ma ngir ma def ko ci façon bu rafet aha ngir ma ngir ma def ko du may julli yàlla dimbali ma dimbali ma yow yàlla ba du may julli ma def ko yu mat su jot yu mat teewul bu baax dal julli julli bu sedd du ma wérdu du ma parax paraxe du ma yàkkam ci damay toog jël sama temps def sama xol ak sama xel def ko comme nag du may def lu baax du ma ci rax ngir tël du ma ci rax dara dama koy def ngir yàlla sama loxo bi ndeyjoor bi di joxe gauche bi di ko gis du may dimbali damay dimbali ngir yàlla te du ma ci xaar dara dara waaw loolu du du du liggéey ndey du liggéey ndey ndimbalu yàlla la kon yàlla ñu yàlla dimbali ñun ñëpp yàlla ñu yàlla dimbali ñëpp soxla dimbal <laughs> ñëpp soxla dimbal waaw keroog moom leen ci wax ci waxtaan bi kilifa gu mag boo xamante ni nit ñi dañ koy yaakaar ba waaw mu tëgg sama nopp rek daal di jooy jooy jooy maa ngi wax tey ci ñaanu kër ñoom waaw ma ne la mu ne ma ah sama doom moo am bac dubis ak mention bàyyi na jàng ma ne ko ma ne ko looy def mu ne ma damay wër waxuma leen ko ah mu daal di jooy kilifa la <laughs> ma ne ko ah lu ci fexe wala loolu ci mën ah parce que maa ma doon kuy jur lii gis naa xale yi dañ leen di xool day xool seen démarche bi nga dem. muy góor ñi muy jigéen ñi ñëpp nga wër di toppatoo bala ngaa tëdd nga tëdd nii di ba wóor ni ñëpp tëdd nañ mag ñi noonu la nan def soo ko dugg seen i néeg ñaan li ñuy ñaan soo ko tëdd su waxam du changé sax xamal ni am na ku muy fréquenté am na ñu muy fréquenté waxam discours su la su daan toog fii lu bëri te toogatu fi xamal ni am na ku muy jëm am na ñu muy soo toogee gis mu naan julli yem te nga gis ko mu yor kurusam fu mu toll di nga ñam nga ne li jëm li muy zikkar balaa yàgg dañ koy jàpp fii ñu ne dafa dox. bu dee jigéen ñi la même chose ku ci yor portable gëstu ko fu mu ko jëlee fu ko may lu tax mu may ko ko su yoree xaalis laaj ko fan la ko jëlee que sinon junni boobu nga bàyyi muy mu mu mu nekk ci poche tam mu cay noos su ëllëgee moo lay indil musiba mbamba kumba te du boobaa moom dina torox yow nga torox seen bopp torox waaw ak yeneen pour wax lañ ne leen ci dañoo toll ci jamonoy crise crise nag su amee ci réew li ñuy wax état d'urgence moom la ñuy instauré état d'urgence xam nga mooy lan sept heures kenn dootul génn ñu nekkoon ci réew yi euh, euh, kii xam na lu état d'urgence sept heures kenn amatul droit génn même soo amee sa carte d'identité dootoo génn xam nga léeg-léeg ñu Cees amee ay crime ñu nit rayaat nit ramas bi ban heure lay <laughs> di jënd sa rek ñu jàpp la parce que boobu dañuy bëgg a raafal ñu bëri mën naa am ci biir ngeen ñu jàpp ñu jàpp ca kañuy seet kon yàlla nañu yàlla dimbali ñun ñëpp yàlla nañu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla sàmmal boppam bi jaahi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallah soo leen gisee du ñu tàmbali di wax yu mel nii c'est parce que ñii ñu toogal ñëpp suñuy doom lañu suñuy jarbaat lañu suñuy njaboot lañu te tabarakallahu kuñ ci toppatoo ba nga dina wax ba ngay déglu ba jëfee loolu ba mucc ñun ñoo koy bokk sax boobu waaye bu dee leneen dañ ñoo koy bokk kon yàlla na yàlla dimbali ñu ñëpp su ko defee. lii am na solo lool ndax yàlla subhaanahu ta'ala dafa bëri yërmande te yërmandeem kenn mënu koo nag waaye nag li may wax toujours ne nit ki mën na laa demal marché mën na laa toggal mën na laa tegal ci palaatu or mën na laa jox pour du waaye saafara mi nag ku nekk yaa koy defal sa bopp waaw mooy juddi bu rëy ndey waaye pour la fayda borom waaye kat yee ko juddi bu rëy ndey waaye pour la fayda borom nit ñi suñu xamul li ngay jar yow nga li ngay peese waaw ñu day am personnalité day am valeur loolu moom mooy tax su ëllëgee réussite du am yàlla subhanahu ta'ala defal nañu ay xéewal ñun ñëpp nen ñun ñëpp. defal nañu ay teranga defal nañu ay teranga defal nañu njëm defal nañu l'islam bool nu ñoo ci nga xamante ni moo defar mu sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamono bu nekk téeméeri at yu nekk mu génne benn góor yàlla boo xamante ni daanaka day mel ni sayyidna Muhammad ci mbaax ci xam-xam ci jege ñaan mu nangu mu mu mu ko ci jamono ngir nit ñi mën a topp moom defaru kon bu nekk mu jël nit baax def kër gu nekk mu jël nit ku baax def fa loolu yëpp yàlla daf koy def ngir gindi nit ñi ngir ñu mën a am yërmandeem yàlla na yàlla yërëm. di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam su ko defee ah, ñu góorgóorlu bu baax ndax ah, lii nga xamante ni mooy yëngatu bii waaw yëngatu bi. yërmande yàlla la ah wax naa leen ko man leen defaru bi fii ñu bëri nañu yaakaar dafa mbiri virgule wala ñu naan wala déedéet déedéet xam nga lu ñuy wax mag ñi dañuy wax ne këriñ këriñ fu mu war na ko daw këriñ moom këriñ këriñ fu mu gis war na ko daw parce que suñ jël ndoxal rek dellu ca mu nekkoon këriñ laa daa moo ne këriñ dañ koo lakkoon dégg ma waaye dañ koo lakkoon jël ñax mu bëri suuf ci kaw muy saxaar di saxaar ay fan ay weer ñu mu ñun fukk waaye nag duñ koy jëriñoo dañ koy ci joxaat ko mbokkam moomu ko taalum démb moom lañ koy boolewaat mooy lii jotaay yi yéen ñëpp ay këriñ ngeen ñun ñëpp ay këriñ lañu leeru yàlla nag mooy xal wu ñuy taal loolu moo tax fii ji nga doon ba càgg daanoo julli ngay julli daanoo woor nga daan fondoo say wéy nga leen di ormal say nga amoon yëg-yëg yu bon ci sa xol ak sa xel di xalaat xalaat yu ñaaw tey jii ngay fottal sa xel dem ci yàlla nga daan perturbé di déranger tey jii ngay jooy di ruus di di di loolu c'est parce que dafa am lu lu benn këriñ bu nekkoon ci yow léegi leer gi moo ko baral leer gi mooy tur yàlla yi mooy zikar bi leer gi mooy ànd bi ñuy mooy ànd bi surtout nag ku mel man mi nga xamante ni heure yi muy jóg ak waxtu yi muy jóg ñi ma ciy daje dafay bari keroog une heure trente laa génn daje ci ay ay taali bi keroog gis naa ñu buddi buddi yoo xamante ni man damaa gis man xamu noonu lañ mën a daje te ay jigéen lañ jigéen ñi ci. ma gis ñuy defatu di daw ma ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah fekk man <laughs> gis naa leen bu yàgg trois cent mètres laa leen laa leen aji daal di sëgg nag mel ni ko xamul la xew nag ma gis leen ñu aji i si ta gars yi tamit li leen di génn rek dajeeg kenn muy doxantu di dem am lu mu àndal wala ku mu àndal seen yële daal ne sëñ Mor kii sama xarit la sëñ Mor kii ñoo bokk lii sëñ Mor ñoo kii kii ñoo bokk kalaat kii ñu kii sama kii ak bëgg diine ak bëgg Cheikh Tidiane su ko defee mën na seet yii ah waaw ah lay la parce que naa li nga doon wax nag xam nga xam nga ci la jaar kii dañoo xamul bi dañoo xamul maanaam li ñu dafay jaar de maanaam il est il est aywa aywa aywa léeg-léeg nga sax di jëfandikoo dara di ko jaaree di dem ci kaw door yooyu mais sa xel day dem ci àgga wala téeméer wóor nañ doo yore li nga yor di mokk di dem soo génnee mën naa nga dajeeg àgga wala téeméer te mën naa am ñëw taal ko seen ji. yooyu mais yooyu mooy ndimbali mooy ndimbali. c'est ça moom lañ mooy watawaasaw bil haqqi watawaasaw bis sabr moom la da nga may jëmbali ma lay jëmbali te defar nga may defar te doo nga may ruus ma lay ruus te doo ko yëg na ma ni guddi lu ñu séenati muy weex wala ñu seen ko muy ñuul na ma ni sax dootuñu moom man xam naa lool. maa ngi jàmm ndànk rek. ma kon loolu moom mooy force ànd ngir yàlla dañuy miinante ah soppante bëggante rusante respectante moo di joxante cër ah di dimbalante te duñ ko yëg wallahi alazim taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alismi wal udwan jeex na di dimbalante ci lu baax di waxante ci lu baax di rusante di séddante loolu mooy ànd bi mooy dimanche yi mooy jeudi yi mooy mardi yi mooy samedi yi mooy vendredi yi yàlla na ko yàlla gën a dëgëral te fa tabarakallah comme ni ma koy waxee toujours nit ku ci nekk ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla boo gis laa la wax ku mu mënti doon lu mu baax baax ak lu mu bon bon bon lu mu yées yées am na leer gu nekk ci moom am na leer gu nekk ci moom leer gu leer am na leer gu nekk ci moom leer googu mooy nuurul fitra fitra waaw nit ku ci nekk da ngay ak ngëm nit ku nekk da ngay juddaale ak l'islam l'islam déggoo yonent bi nee euh, nit ku ci nekk dañ lay jur jur ci fitra dégg mooy l'islam daal mu ne say say ñaari way jur ah, ñoo lay def yahud baa ñu def la majuus majus mooy ñiy jaamu sawara dégg nga wala ñu def la yahud mooy juif wala ñu def la nasaraan mooy chrétien yu nasraanihi aw yu majusaanihi aw yu hawidaanihi noonu la ko sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxee waaye mu déggoo leen fu mu wax ne say ñaari waajur ñoo def jullit pourquoi parce que tu es tu musulman tu es né dans nit ku judd ku mën ci doon muy boucher muy arabe charon ñëpp dañuy judd ci l'islam mais dama ne benn gis nga sa xal sa këriñ gi nekk ci sa biir këriñ boobu nekk sa biir moom la taalul moom la ñu taalul nag su la yàlla dimbalee nag ba ngay dajeeg ñoo xamante ni nag fa tabarakallahu euh, ay boyalkat lañu ay boyalkat lañu ñoom dañuy boyal te ñoom ñooñu yaak ñoom yéen a bokk benn bëgg-bëgg ak benn feebar mooy da ngaa bëgg a boyle ah mucc nga l'essentiel mooy sooy dem bul bàyyi balaa yàgg rek nga gis dara waaw ñu bëri nag dañuy yaakaar ne lu nekk la c'est que du du dara waaw yàlla bari doole rek yàlla fu mu dugg rek tabarakallahu da ci def mbir rawatina xol su ci duggee comme ni ma koy waxee sooy zikkar di wax laa ilaha illa allah ah, di ko wax laa ilaha illa allah xam nga yaa ngi génne waaye yaa ngi dugal loo génne rek lu dugal rek baax la léegi nag boobu day dem di sarté wu di sarté wu place bii recevoir leer gi mooy sa xol mooy centre spirituel bu doomu aadama di nga sa xol boobu du recevoir leeru laa ilaha illa allah di ko recevoir di ko recevoir day ko ba day fee mais mbuus soo ko ëppee man dimanche lañ jeex bu ballon nga ëpp ko ëpp ko hmm? ëpp ko ëpp ko ëpp ko ba fi mu yem ngay yokk rek nu muy mujjee def day mujj toj sooy zikar day mujj dem ba sa biir xol mu fees sa dell xolal su dee fees sa dell xam nu muy def day bàyyi lépp lu fa nekkuloon lu yàlla au lieu mu génne ko du ko génne da koy transformer en lumière. wallahi leer la koy def li nga leer googu noonu xam nga léegi vase bi fees na place kaay place defukaay bi fees na hmm? ba rimbat nga jël nga jël bekk suukar sànni sa biir day suuru pourquoi parce que suukar bi dafay mujj soppeeku di di dox loolu la mooy jabet loolu da mooy jabet di li nga war a jot ci ndox am na léegi nag dafa am beneen ndox bu tegu ci biir te ndox moom reen yi ñoo ko war a toog toog te reen yi feebar nañu loolu rek mooy jafe moo tax ñuy tuur ndox lu bari parce que sa defukaay moo fees léegi heure bu feesee nag léegi ndox ma ca war a mooy tegu ca kaw su ko defee dañuy tuur ndox par force automatique la mooy jafe dégg nga sa du feesee la ca nekkoon du yàlla leer gi lakk ko su ko lakkee. dootul mën a contenir ci biir xol bi day tuur su tuuroo day fees jëmm jëmm ji day dem say loxo dootoo mën a teg loxo ku yàlla ku la mayul day fees sa làmmiñ dootoo mën a wax lu bon sa nopp dootoo mën a déglu ay musique ak caaxaan yi day dalay perturber day fees say tànk dootoo mën a dem soirée dootoo mën a seet jigéen ah, ak yeneen ba ba mu léeg-léeg mu bë fii nag xam nga fii dafa am relation ak kii quoi xol bët dafa bokk ci euh, capités yi nga xamante ne dañoo dafa jokkoo ak xol léegi léegi moo tax du léegi feesee sa dënn nga nga nga daal di nga daal di jooy ah nga jooy wala nga yuuxu wala nga def noonu daal waaw ah, mooy mooy jël yi xam nga li mu a moo ko kon euh, loolu moom mooy affaire bi te nit ku baax jullit soxante kii bëgg am dara ci yàlla subhaanahu wa dafa war a góorgóorlu góorgóorlu bu baax parce que euh, euh, góorgóorlu bi mooy bañ a xeeb say jëf bul xeeb say jëf loo jëf rek Muhammad loo jëf rek mën na am jeexital ci yow xanaa xamoo ni sa ñaari cër yi nekk ci yow benn bu ci nekk dafa am branchement ci sa xol xanaa xamoon loolu sa juróom-ñaari cër yi nekk ci yow benn bu ci nekk dafa am branchement direct ak sa xol. xam nga loolu mais xam ko xam ko léegi mais xam ko mais mais loolu la juróom-ñaari cër mais dañoo am jeexital ci mais dafa am fenn fu muy defee décharge am mooy sa xol la moromu garaaw loolu moo tax fii bii soo defee caa caay caay ci sa loxo du feeñ lu tax du feeñ du feeñ fii yaa ngi ne teg ko ci mais lu tax lu tax def ci tache bu noire sa gémmiñ gi nga fayal ndax dem ci tache bu noir sa jëb yi nga doon fayal ndax gémmiñ ci def ci tache bu noir sa cër yi lu tax sa awra dafay rek ngay di dem c'est parce que kii mooy jëf waaye fi muy fayu mooy xol bi dégg leen waaye loo jëf tey jii soo ne jël sa loxo ne ko teqet ci jigéen gis nga def nga benn tache bu noir ta tache bi day directement ci biir xol benn tache nga génn ab jànq romb nga gunge ko mu def beneen tâche bu noir nga wax ca mais kii jekk na mu def beneen tâche ngay xalaat nan ah kii di du ma ah kii fan laay nan laay def ba seeti ko mu def beneen tâche nga dem seeti ko mu def beneen tâche nga dem fexe ba jëflanteeg moom mu def beneen tâche ci xol léegi nag gis nga tâche yooyu demee day dem di dem di dem ba mel ni lënd ci biir xol su ko defee xam nga nan la lay def da lay fittirlu loo xam nga fittirlu mooy ah pourtant gars yaa ngi ci di mooy te dara jot leen de pourtant li may def de grave ah waaye yàlla day xam ne du ma jëpp woon feeñal na ma bu yàgg de xam nga yooyu ngay wax sa xel c'est Iblis moo lay jox information yooyu c'est faux c'est faux parce que yaa ngi def li ñuy wax autodestruction am na machine yoo xamante ni am na portable yoo xamante ni fi ne nii soo ko sàccee doo demee fii am na ay combinaison yu la lay jox bi ñu lay portable bi soo demee ci télécentre wala téléphone bu mu doo ko composé danaan la chiffre yi neuf la composé ko soo composé léegi téléphone bi bi waa ji sàcc day autodétruire boppam téléphone day dox nit ñi day yàqu kenn doot ko mën a jariñoo yow noonu ngay def sa bopp yaa ngi sa bop di tilma sa bopp di empoisonné na sa bopp di euh, sànqal sa bopp noonu ngay def noonu ngay def noonu ngay def noonu ngay daal ne ah kii daal day jéem tëj tëj lu xolam tëj naa xolam xatamallahu ala moo tax yàlla njëkk a wax ala na kaste naa seen xol yi la ma doon njëkkewul seen bët ak seen seen nopp yi wa ala sam'ihim soo ko dikk wa ala absaarihim soo ko dikk ghishawatan soo ko dikk seen xol mooy centre bi mooy centre bi mooy porte bi mooy centrale euh, électrique bi bi nga xamante ni fa sol jëf dafa am solo moo tax yàlla ne innal ladina amanu wa amilu salihat mais su innal ladina yàlla ngëm yàlla doy na sëkk waaye yàlla xam na ni ngëm yàlla place mooy xol te jëf dafay jeexital ci xol soo gëmee te doo doo sax di jëf lu baax day mujj ba place yàlla bi tâche moo koy fees dell tâche moo koy fees dell ko defee yi koy xëcc mooy. jikkër tudd yàlla ah, bokk na ci waxoon naa leen ko di toog ak ñu baax dafa am solo toujours moo fréquentation dafa am solo dafa gaaw ci yàqu xol fréquentation nit sooy toog ak moom lu yàgg rek da jël ci moom mu jël ci yow te doo ko yëg jël ci moom léegi nga ko nga am façon boo daan ataaya mais soo ñëwee ci gars yi ñuy toog da ngay gis ay fenn ay façon di njëkk a def war soo ko def suukar ci li def yooyu da def da ngay da nga koy jël te doo ko tay wala soo génnee ci seen xam nga am nga sa fen mu am fen doo wane say fen doo wane fenam mais doo génnee wéet yow dong wala nga dem feneen da nga naan ah xaaral ni saxiir di defee jàpp parce que saxiir yow la yow yow la wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum sourate Saffat yàlla nee kenn ku nekk ci ak biiru boppam ak maqaamaam ak darajaam ak fa mu toll ak fa mu yam yàlla yàlla dimbal jërëjëf Seydina Muhammad dafa mel ni euh, keroog ca nu mu tuddati kër Maku ci ñaanu maamam ji ah soxna Ayda Niang yàlla yàlla yërëm borom këram yàlla yàlla bàyyi ko moom it dama leen waxoon ne leen. jërëjëf suñu mbokk mu baax la xarit sëriñ bi la ma ngo ma waxoon bi ne doomu aadama li mu war a ah ma waxoon leen ne leen ma bàyyi ma ko baax dañu dem ñu garanti ñu ko napp napp ko dañuy wax moom mooy lépp waxal li ñu garanti mën nga suñ suñ ndax mi daal fii ma ne leen li ñuy def li gën a am solo ci jaam bi mooy mu fexee jege yàlla ngir yàlla euh, ndax damaa defoon waxtaan ci semaine yee passé ci xaal ca Baqiya ak Makaama ah. nga expliqué ko ba mu leer parce que damaa bëggoon dama doon préparé waxtaan bii mooy waxtaan bi ma waxtaanee ko ñoom Makou waaw ma bokk yooyu yëpp ci biir euh, bagage boobu la. ma waxoon leen ne leen li gën a am solo ci jaam mooy ja mooy jege yàlla. parce que nit ki su yàlla day am yërmande yàlla te yàlla su la yërmee dalay dalay dalay dalay defal daal waaw loo ko ñaan mu may la loo muslu mu musal la loo dugg génn ci su dalay dëppal ci turu daal waaw wëlu yi sëriñ si sëriñ su baax bi la loolu moom nit ñi dinañ leen dem di lu ñu ñaan mu nangu soo ko defee su ñëwee ñu teg seen loxo mu dem c'est parce que dañoo jege ci yor yëpp yi du parce que dañoo mën mënu ñëw déedéet ah non mën waaye dañoo jógee ci yoon yëf yi dañoo jógee ci doon waaw loolu la fan benn waaye du ma tudd turam sax moo ngi fii ci réew ñëpp xam nañu dafa ñëw fii ci alaaj Muhammad Ndieguene. vraiment mu ne ko maam man de kilifa la. mu ne ko maam man de damaa amoon aajo waaw góor gi ne ko waxu mu ne ko baax man dangay dem ba beneen yoon waaw mu dem dikkaat dem dikkaat dem ba bis dafa ñëw rek daal di nuyoo toog rek góor gi ne ko loo bëgg aay su ma ko waxoon ah lu ngay wax. néegu milliard néegu or néegu ma yooyu ci saa bi man ay <laughs> ay dem makkaan dem dem kii non non non néegu milliard néegu or néegu diamant loolu laa koy laaj. dafa ñëw miir ko toog rek mu ne ko loo bëgg moom ko wax mu ne ko man de damaa bëgg a dégg buur bi rek soxla mu may xal ministre soxla lu may defal daal déedéet ku nekk sa aajo maa ngi ñëw. mu ne ko damaa bëgg rek jege buur bi waaw ah, góor gi daal di mën ko daal di kii mu daal di dem dimanche la woon samedi samedi dimanche lundi ci boori 10 heures rek gendarme bi woote waaw ah, ñu ne ko président moom moo lay mu ñëw mu jël ay yëpp teg loxo mu doxal kilifa la damay demee tuuti trop yéen ñëpp da foofu lo moom mii xam nga kilifa gi tax maa jóg bi tax maa jóg jege laa leen bëgg wan jege moom nee na nee na bëggul mu jox ko xaalis mu jox ko poste bu da ko rek mu nekk ci wetam assistant parce que nee na loolu su amee lépp mbaax est-ce que da ngeen fi ma la est-ce que da góor yàlla yi tax ñu bàyyi lépp di wut yàlla parce que xam na ni yàlla moo yor lépp walillahi xazaa'inu samaawaati wal ard walaakinna al-munaafiqiina laa yafqahuun yàlla moo yor mangasinu adduna ak laaxira moo yor mangasinu asamaan ak suuf lépp yàllaa ko moom comme que yow soo muusee bul dem ci magasin yëpp demal ca borom magasin yëpp. ndeysaan. te moom Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu loolu la ñu waxoon bagaay di coow ci jinne yeeg bagaas yeeg yooyu Cheikh na leen dem leen jaamu borom jinne yi te jinne yi <laughs> am jinne am borom yi jinne ko gën borom yi jinne mooy Allah dégg nga ko waaw te am jinne moom yaa jinne ji la yaa jinne ji la te jinne ji da def loo affaire affaire jinne te doo lan nga nit nga ñëw ah waaw ah da ngay jiite xale xale yu yor bi daal tey rek commencé naan dañuy ah ku doon tudd yàlla borom dee xuwee xam nga ne am nga loo laal ah am nga loo laal am nga loo laal am ci boole nga loo ci bokkul toujours dafa koy wax gars yi man leen kuy woo yàlla am yàlla gis yàlla wax ak yàlla. waaye ko woo kuy woo leneen nag am leneen gis leneen wax ak leneen mag ñi dañoo muus ñoom yàlla rek la nar waxal su ko defee nag yàlla soo soo jubloo ci moom ba mu xam ni ci moom rek nga jublu nu muy def day jël mbindeefam yépp yabal leen ci yow wallahi azim wallahi ñun ñëpp daw ñëw ah loo bëgg sëñ bi luy ah man danaa ngi taxaw fii rek su ma xëyee rek xool la ah, waaw ah man damaa bëgg a tuub yeneen ñuy tuubee ma ah man damaa bëgg jël wérde ni ñuy jël wérde ni ah man day dañ may ñaan wérde ah kon dangaa war a am ijaasa waaw kay bismillah ah, ah kon kañ ma xaaral ma woo sama mbokk yi dix ci ginnaaw kon ñu ànd ak yow xam nga 10 yu la gunge. xaw naa ko mu rëdd de. <laughs> man loolu mooy affaire bi nangul yàlla ba yàlla ci lépp mu nangul la. nga ragal yàlla yàlla ci lépp ragal la. ni ngi nii yaakaar lu nekk nga àndal fekk ragal yàlla ragal yàlla dafa mën a daj def lu nekk ci àdduna. góor yàlla yi foofu rek la ñuy rawante foofu la ñuy rawante du duñ ci bagage yi. waaw sa ragal yàlla fi soo nuyoo sa morom baa nga xool ko baa ngeen bokk jotaay rek da ngay xam ni kii sa morom sa morom bi du wér de ragal yàlla la yàlla ci yàlla defal rajo Mourou nag waxoon nañu nañu ragal yàlla téeméeri daraja juróom fukki yi mooy bëgg yàlla ñaar tur juróom yi mooy jëfi ndigal yàlla yi ñaar tur juróom yi mooy bàyyi ay teereem rajo Mourou yàlla na ci yàlla fayal lii njëriñu maanaam. trop jege yàlla moo am solo ma ne ne ñaari buntu nag moo ci gën a gaaw mooy sax di tuubal yàlla ba noppi sax di tudd yàlla wax moo leen kon nga ma waxoon leen tamit ne leen <coughs> léegi soo jugee di tudd yàlla ci biir tudd yàlla gi da ngay yëg yàlla waxuma da ngay xam yàlla de waxuma lool de da ngay yëg yàlla laa la soo yëgee yàlla ci saa yi da ngay gis ni yàlla da ngay gis ni yàlla laabee set rafet mat matale màgg nga tuubal yàlla ci yow ni nga filmé ni nga seetlee ni nga aha ni nga aha ni nga ba war léegi nag soo nekkee ci loolu da ngay mujj jóge ci maqaama boobu dem ci beneen maqaama mooy min maqaami tawbati ila maqaami al xawfi da ngay mujj. ci biir tuub ko ngeen tuubal yàlla da ngay mujj ragal yàlla. moo tax imam Al-Tirmidhi ci àll tayal bis wax nañu ko mën nañu xawfu dafa bokk ci biir ragal yàlla te xawfu mooy ragal ba waaye kooku beneen waxtaan soo ci damay damay mbattal ndax kii waxtaan woon naa ko ba rek rek rek laay beneen bi mooy soo jógee ci ragal da ngay mujj dem ci yaakaar parce que yàlla. soo ko ragalee ragal ko ragal ko ragal ko day toog ba càgg di la ubbil nag ay buntu xéwal di la ko wan di la wan li muy defal say njaboot xam nga da ngay am looy am espoir da ngay am yaakaar ma ko léegi ci biir ragal nag ci biir yaakaar boobu ngay yaakaar di yàlla da lay wan ñoo xamante ni ñoom may na leen li ngay yaakaar ba noppi nga dem dugg seen biir mbooloo ñoom moo da ngay jóge ci min euh, min ar-rajaa'i ila zumrati saalihiin da nga dugg ci biir ñu sell ñi at-tahiyaatu az-zaakiyaatu at-tayyibaatu as-salawaatu assalaamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu assalaamu alaynaa wa alaa wa alaa ibaadillaahi as-saalihiin nga bokk ci mbooleem ñii yàlla laabal ñii yàlla baaxal yàlla ñu yàlla baaxal baaxal suñuy njaboot ñëpp soo nekkee ci loolu saalihiina yooyu la ñu am da mujj bëgg ca xam nga da xemme moom tey jii da bëgg am ca moo tax da ngay jóge mina saalihiina ilal muriidiina ci ñi am namm-namm ne man daal maqaama bii laa bëgg a am yàlla gis nga gis nga alay moom yàlla war sama mbir ci moom fi mu toll bii billahi bi moo ko mën foo mu teg tànkam dinaa ko teg waaw léegi am am nga projet nag day léegi nag nga jógee ci iraadatu boobu mooy mu namm nga jëm nag ilal muti'ina mooy lan da ngay toppee moo tax ku gis mu ne day wuti yàlla wala muy jéem a dund sa kaw te mokkul nooyul nooyul du dem du dëkk ci moom ab suuf yi day day mokk day nooy day nooy soo gisee euh, mag ñi seen bagage yi ñu doon def yëpp loolu rek la. loolu la loolu la nga ñëw ñun la demal bale ji fii bale buntu kër gi yooyu pour nga nooy rek la pour nga soo to ku toppewul du force te mënul da koy ah, ku toppee da nga ki ngay topp dina war dal for ba am gerte jox la dégg nga waaw ah, soo gisee même même même soo gisee euh, sunu maam Cheikh Ibrahim Fall euh, yoonu tarbiya am loolu la xam nga suñu ñi ñëwoon jébbalu ci moom ay doomi buur lañu moom doomi buur la parce que la ñun wax Cheikh Ibrahima ci bu euh, dammeli euh, Kajoor yi buur la xamul lu dul xalam ak yàpp ak lu ko neex léegi bi mu kooku mënoo ko boole ak ñeneen ñi tarbiya kii doomu sëriñ la xam na luy ak taalibe xam na luy mokk xam na luy nooy xam na luy toog xam na luy yar mais kii doomu buur la moom lu ko neex la xam kooku su ñëwee da nga ko kaay mu ñëw nga def ko sa yére yi nga indiwoon ci indi ko mu indi nga daal di jël ko xam nga amatul nga jël benn partie bu tilim jox ko ne ko gars yi ñëpp dañuy sangu di watu yow dootoo watu daanaka sa kawar gi noonu ñëppay soldaal yow doo soldaal dégg li ma la wax su ñëpp toogee fii na nga dem seen naaj nga taxaw di si dégg leen ma bu baax li may wax su toog fii ñi ngi woy gox ñi yow mii nekkoon euh, garmi be gararar bi yow min daan xalamal ak di la woyal diwli topp sa ginnaaw yow yow demal nga taxaw fee nga sikkaal ñii nga xamante ni démb yaa moomum seen maam sa sa maam yi ñoo moom seen demal sikkaal demal doxal fee doxal nga dem taxaw fee loolu yuuxu mu xeex a ah, de de duma la de fekk yow xotteeku ba sa bag bi di sot dere nit ñëpp tëdd nelaw mun la jugal si kar guddi xam nga loolu suñu ko defee ñaari semaine mais da ngay mujj daan mais jeex na jeex na da mujj mokk noo nooy ñëpp pour nga nooy la du pour toroxal la waaw kooku benn parenthèse la ci wàllu toxalu waaw ku bëgg cere jabu dama naan doom yaa nguur cent ans par temps buy defar cere soo ci bëggee da ngay seet sëtam doomu bintu ngay ñëw di ko tëbal. xam nga di ko neexal di ko tëbal. Fallou waaw kay yow jàng nga tey yooyu ngay def di neexal su ko defee sama tante su paree di di wog wog wog mag bu tàng bu saxaar lay jël bokk la ko ne la ah yóbbul fekk joxu la ko ngir yàlla parce que bee borom tëbal la ah. wo jërëjëf yow yow ngay góor a magum jëmu nga naan yow ku la yow ku la tëbal dañuy tooy la ciy jëlee tëbal xay ma nga nga jógee nag ci mbooloom toppekat yi minal muti'ina ilal muhibbina léegi nag da ngay mujj nag jóge soo gis nga topp goog ngay topp mokk goog ngay mokk soo fitna yooyu mu nekkoon lu diis ci yow tey jii dafay neex dafay neex soo ñëwee su la def loolu loolu nga mer ah man de yooyu temps yi cheikh bi sax maa mere ah moom bële ci loo ma sax nga mujj nag sax nga koy def ci jooy di ko yéen di man yàqu naa c'est fini c'est fini ma ngoog léegi lo sa loolu c'est parce que su buntu xoolu cofeel moo dajjeeku ma ngoog léegi nag nga jógee ci mbooloo ñi sopp borom cofeel yi daal di yëngu ci beneen daraja bu kawe cofeel day dem ba indi. Euh, beneen daraja moom la ñuy wax ak shawq waaw day ànd ak nammeel nga nit lii rek nga bëgg ko te doo ko namm waaw mooy soo gisee ñëw na soo bon ça va quoi na léegi nag bokk sax ki nga xamante ni moom ki mu bëgg day toog moom nii ah naan ko namm naa ki mu namm naa la waaw luy loolu ñu xaaral nga mu ne ko billaahi namm naa la tere ma ko namm naa la dama laa namm nii xam nga kooku da nan dafa wax kay fekk doful déedéet tàggali day anticiper namm nga day <laughs> ko léegi nag gis dara de bii ne soo ko mooy yow foo toll sa xel yàlla lay nekk da ngay da yàlla da ngay namm jotaayu da ngay namm maanum wasifa da ngay namm julli jàkka da ngay namm ñu wax ni wasifa am na wala ñaan am na wala am na ku ñuy jullee da ngay yow foo toll sa xol bi rek moo ngi branché ci lu la war a jokkale yàlla gis nga loolu doo ci accès ci góor yàlla yi dugg nga ci góor yàlla yi léegi nag ci biir góor yàlla yi nag léegi nag fa la rawante ba nekk nag ki la ëpp daraja mooy ki la gën a jege yàlla léegi nag góor yàlla yi ñoom ah ki la ci gën a jegal yàlla mooy gan. ki la ndax yow kay wëli borom wëli yu gën a mën wilaaya. déet daan la waay. Hmm? allahumma salli ala sayyidina muhammadin ci li gën a jege yàlla mooy ci li gën a jege Seydina Muhammad parce que Seydina Muhammad moo gën a jege yàlla ñëpp. ndeysaan ndeysaan yonent bi xoolal moo gën a jege yàlla ñëpp xamul nga moo gën a laat ñëpp. waaw muhammadun sayyidun taabat manaqibuhu muhammadun saatirun ah, taahirun bar saatiru tuhami imaam Busiri radiyallahu anhu nee na kii di sayyidina Muhammad ay baayam ay maamam ba ca maam Adama alayhi salaam mu ne amul ci kenn ku ñu mës a joxoñ baaraam waaw ah, waaw kenn ku ci déet amul lam tazal fi damaa'iril kawni tuxtaaru laka al ummahaatu wal aabaa'u waaw maa madat fatratun mina rusuli illaa basharat qawmahaa bikal anbiyaa waaw waaw imam Busiri ñaar yëpp kii mi ngi yàlla kii Hamza yàlla waaw ku ci nekk muy wax ne Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa laaj ci ay ndeyam ak baayam ay maamam ba ci moom Adama alayhi salaam waaye laab na waaye musta wuññi ñàkkub laabu kenn. ndeysaan kooku baax. Hmm. ah yal na yàlla fayal sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga suñ ko tooñaan sax yàlla moo koy fayu moom musta musta wax kenn dara waaye nag bu ko tooñ parce que waayam ji <laughs> doo ko tooñee moom sax du wax dara moom yàlla waaye nag doo tooñee waayam ji sayyidina Muhammad hmm. ah xoolal tabbat yadaa abii lahabin wa tabba maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran zaata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fii jiidihaa hablum min masad te kii kat benn saaga la saagoo yeneen bi yàlla saaga ko wax malaayika yi ñu saaga ko ba noppi julliti ku jàng tabat ya daal saaga ko tabal laka yaa Muhammad ali ali hada da'awtana loolu la ko waxoon suuf lu yeneen bi ne ko yow lii lii nga ñuy wooyee ah ne yow yeneen nga yow dañoo yëpp ndekete boobu yàlla mer na. Walid ibn Mughira ku saay-saay la woon saay-saay yu màkk yi la bokkoon moom it tiim yonent bi rek di wër di ko yàqal rek li gars yi di wax waaw fu mu yënd rek yonent bi du ko du ko du ko du ko du ko rafet waaw fu mu fanaan rek yonent bi ñaaw ko waaw <laughs> yàlla toog a jàng daal ne yonent bi mais kii ni nga def fa xam sa baax waroo wax ak moom waaw waaw waaw hammazin ah, masha'in ah, man na'in lil xayri mu'tadin asim ah utullin ba'da zalika zanim waaw ne ko ne ko kii bul wax ak moom bul wax ak moom wax bi kenn ko toon moo koy fayu ne ko bul wax ak ko ne ko mu dem laaj ko yaayam bi la ilaha illallah yonent bi kenn war ko topp yàlla na ndeysaan ndeysaan xoolal wax ko yaakaar naa fukk ak wala juróom-ñeenti mbir yu la yàlla teg ci kaw wari bi ñu mox yàlla wari daw sa ndey ja ah Mouhamed lu mox bi yaa ngi ne ah xaw lu mox de waaye sa kanam gii ma gis dëgg gii feeñ de ah mu ne ko ah waaw mu ne ko wax ne Mouhamed nee na naa ko mu ah yaa ngi mun a ko waaw dëgg la. ndeysaan waaw mun na ko sa baay mënul woon awaram dafa gàttoon alal gi nag ma xam ne day réer ma seet sàmm bi moom laa tëddal moo lu jóg. ci toroxul summi na bàyyam summi ndeyam toroxal léppam ndax tool Seydina Muhammad rasulullah allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ma bokk kon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla bëgg ko sopp ko fonk ko yëkkati ko yëkkati ko yëkkati ko xamante ni ah fa tabarakallahu amul jaam bu yëkkatiku yëkkatiku ba Seydina Muhammad yëkkatiku laataa muy judd noonu la yëkkatikoo woon bi mu ñëwee ci kaw suuf noonu la yëkkatikoo woon biñ ko jëlee mu am 63 ans ñu gas suuf ba mu xóot jël ko dugal ca biir keroog la gën a yëkkatiku ndax yàlla moo ko waxoon ne ko war a baax naa naka zikraka yow Muhammad mu ne ah mu ne ko sa tur dootul fay ñëpp ba yow xiyaam yëkkati naa ko yëkkati naa sa daraja yëkkati naa sa maqaama mu ne ko noo ko defee mu ne ko damaa jël sama tur jaxase koog sa tur jël say mbir jaxase koog samay mbir fun la tuddee tudd ma fun la tuddee tudd la fun ma woo la fun la wooyee woo ma sama yàlla kenn mënu maa ñàkk a woo kenn mënu maa ñàkk tudd kenn man ñu mënu maa ñàkk a boole mbir. te man kat jël naa yow Muhammad ma def la ci sama ndeyjoor def la ci sama càmmoñ def la ci sama kanam def la ci sama ginnaaw def la ci sama kaw def la ci sama suuf ba nga xamante ni képp ku mën ci ñëw jugee fu mu mën ci jugee ci ne ci man la jëm ci man yàlla te jaarul ci yow fa tabarakallahu du ma nekk ci man moo tax sofianke bi ne ko fa anta baabullahi ayyu mri'in ataahu min ghayrika la yadkhul la ilaha illallah la ilaha الله différence lu dul miim nga nekk ca ahmadul ja ahadun soo ko xoolee fukk la ak ñett ahmadul juróom fukk la ak ñett yaakaar naa ñaar yooyu soo ko lu lay jox soixante-six mooy lan mooy allah ahadun ahmadun cinquante-trois plus treize égale soixante-six soixante-six c'est allah allah c'est allah waaw pour lu moom nag naan un nangam vingt trois nangam ah cent vingt neuf te latif waaw leneen te leneen waaye Allah te Allah huwa Allah ndeysaan xalal ahadun soo ko boolee mu nekkaat Allahu. huwa alladi waaw kooku sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu moo ko wax huwa alladi faaqa siwa ah ok mu ne kul moom Seydina Muhammad ci mbindeef yëpp moo raw waaye li mu la rawee moo njub bil huda huwa alladi arsala rasulahu ah bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi ah moo tax ah kafaa billahi shahida waaw waaw waaw waaw waaw waaw moo tax kenn du moom waaw wa kafaa billahi shahida Muhammadin khayril bariyati محمد خير البرية تصف سيدنا محمد déggal loolu Muhammadul Bashir inna arsalnaaka shaahidan wa wa mubashiran wa nadhiran wa daa'iyan ila Allahi bi iznihi wa siraajan muniiran Muhammadul Bashir ñoo ko tuddee Seydina Muhammad al Bashir mooy kii joxe la bonne nouvelle kii dégale kii kontaan loo waaye Basiiru mën naa am sa jëmm du kontaan loo waaye ki nga tudd soo ko tuddee ñëpp kontaan mooy kan. Muhammadul hayyul bashir hayyul bariyati. mbokk yi ne ñëpp ci tas mi maa ngi rek Seydina sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadul hayyul bariyati. gis nga gis nga gis nga ci tas wi wallahi buñ koy ci tasu comme ni ko nit di ci tasoo suñ koy ci tasu na ànd ak cofeel na ànd ak ngëm na ànd ak fas fas na ànd ak na ànd ak yëngati boo xamante ni sunu fitta soo day riir ba ca Madinatul Munawwara yal nañu yàlla yëngati sunu fitta soo yëngati soo yooyee. déggal ko Bianca di neena fitta yi yal nay seede sunuy wax yal nay seede sunu cofeel yal nay seede sunu mbëggeel yal nay seede sunu gëm. yàllay seede sunu nangu mu dem ca kii tudd ca Madinatul Munawwara muy Muhammadu Rasulullah Muhammadul xayril bariyya Bashir nee na Bashir nee na na la wóor wóoral yàlla ni yàlla di borom jaami moom i jaami bind ñëpp te kenn bindu ko moom lépp te dara moomu ko ñëpp soxla ko te soxlawul kenn mu ne ñi nga gëmee loolu na nga gëmee ni ki nga xamante ni mooy xayrul bari yëpp mooy sayyidina Muhammad rasulullah atabunaka ata'lu kullu khataran barata ki nga xamante ni mooy sayyidina Muhammad yàlla nee na ko wa innaka la'ala xuluqin azimin jikko yi tëdd yëpp dañoo taxaw yow Muhammad nga naan dem dañ doon wax tànga ad-diinu mu ne nag Seydina Muhammad moom diine la diineem diine la lu mu wax diine la lu mu tere dara yàlla subhaanahu wa taala moo woo sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëlee ko mu Makkatul ko fee di Palestine di Jérusalem di baytul al bayt al muqaddas yëkkati ko foofu yóbbu ko ca moom waaye nag na laataa yàlla jël di seen yóbbu sayyidina Muhammad ca juróom-ñaari asamaan ya mu xotti ko ba àgg fa a àgg la mu war a gisanteeg ba jëf fa la mu war a Muhammad yéen a yeneen ci koo xamante ni jiitu woon nga ko muy cent vingt quatre mille neuf cent quatre cent vingt trois mille neuf cent quatre vingt dix neuf yeneen ñoom ñëpp ñu jug yeneen ci bi jiite leen ñoom ñëpp ñu nuyu ko foog loxo mu sedd ba wax ko ne ko yow yaay yeneen ci waa Makka ak Madina ak adduna bi waaye bul fàttali ñun yeneen ci yaay suñu yeneen ci kon bas nee na ñi nga xamante ni fa tabarakallahu ay yeneen ci lañ nangu nan ni ki leen gën gën seen i baay gën seen i yaay gën seen i maam gën ñu leen di jiitu gën ngeen toppaloon jamono gën ñuy ñëw seen kanam mooy Seydina Muhammad Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala jël na teraangaam yëpp jël na xam-xamam yëpp jël na mayam yëpp. daal koy jël dëxañ ko ci dëgg dëgg Seydina Muhammad lii yabal na Jibril bu ñëw fekk ko ci kaw mu won ko am na loo xamante ni yàlla nee na ko baal koo a da ngay ñëw fekk ci ma sama xadra ba yàlla fekk ko sama xadra fekk ko yonent bi fekk yàlla subhaanahu wa ta'aala ci xadraam ba yàlla muri yu ya dindi bagage ya ubbi ba ubbi armoire ya yëpp mu dindi ko daal di Muhammad nangama lii nangama lii nangama lii lii nangama lii lii mooy nangam lii mooy sangam kenn mësu koo am kenn mësu koo gis kenn mësu koo laal kenn du ko laal ba yomal xiyaama bindee fi li ñuy bari bari kenn rek laa may accès mu accès sama bureau bii ba gis sama bagage yi gis sama kooku tool yi mooy yow mii di Muhammad Rasulullah. Muhammadul Bashir nee na yàlla subhaanahu wa ta'ala war na sang bi sallallahu alayhi wa sallam ay kawteef ay mbir. ay ay am-am ay mën-mën ay xam-xam yoo xamante ni yii mën na koo wax. yii ku ko neex mu wax ko waaye am na ci yoo xamante ni Seydina na ko wax mu ba yomal qiyaama bas nee na waaye ba mu jëlee xam-xam ya jëlee na fa ay leer jëlee na fa ay ay sufa ay mina ay futuhat ay yoo xamante ni ba tey jii képp koo xamante ni yonent bi nee na loolu kat loolu mu ca poosam ba ca lay génn ca leer yooyu sànni ko ci sa xol baa mu sànni ko ci sa dënn baa mu sànni sa ruux baa mu sànni ko ci sa xel baa mu sànni ko ci sa jëmm nga am di nekk leer di def na mu daan def di wax la mu daan wax di doxee na mu daan waxee yàlla ci yàlla defal ñu ñu toog. نبي رب رسول نبي أمي بل على الشافع مرضي déggal déggal Mouhamadou Bassirou Bassir nee na xanaa yéen war na leen a yéem xanaa war ngeen a jommi xanaa war ngeen a jaaxle xanaa war naa nekk kaw ci ñu ne ko Bassirou lan mu ne koo xamante ni soo bindee turam mënu koo lire mënu bind turam te tey jii mooy le professeur des professeurs des professeurs mooy Seydina Mouhamadou Rasulullah nabi mooy hudan sayyidina Muhammad Basiir nee na képp koo xamante ni jàpp nga aw yoon ne mooy sa yoonu ñëpp nga topp ko sawara la la yóbbee mu ne yoonu ñëpp benn la mooy sayyidina Muhammad huwa alladhi arsala rasulahu bil huda Basiir nee na yonent bi mooy hudan waaye. nabi mooy bashiru wa mubashirun nadir. Basiir nee na moom daa bëgg ñu tudd ko ci biir sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Basiir nee na yonent bi mooy Basiirul mooy Mubashirul mooy Mubasharul mooy Nadirul inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiran wa daa'iyan ila Allahi bi iznihi wa siraajan muniiran ma ne su numéros yu neex yi ñëwee xamal ni Seydina Muhammad ko indi la nekk ci biir sabara su nga xamee xamal ni Seydina Muhammad moo ko indi ki ñu xut ba ñu ragal. Sayyidna Muhammad la ki ñu wax lu baax ba ñu am cofeel bëgg jege yàlla bëgg dem àjjana a ni kooku mooy Sayyidna Muhammad Rasulullah. nabi mooy tahirun wa mutahhirun badrul munim. déggal déggal sax delluwaat na dara ma waxoon Muhammadun sayyidun fatat manaqibuhu Muhammadun tahirun barsatil tuhami Bashir nee na yonent bi ñun ñëpp a laaj. moo ci gën a set moo ci gën a seti wéjur moo ti gën a seti maam moo ci gën a seti baay moo ci gën a seti ndey moo ci gën a seti doom moo ci gën a seti sët moo ci gën a seti sahaba moo ci gën a seti soppe moo ci gën a ñu ko bëgg kon ñun ñi nga xamante ni ñoo bëgg Seydina Muhammad ci kaw suuf boole kenn gënu ñoo set Bashir nee na a laab waaye nag laab kafe doyul li neex mooy ngay laab di laabal mu ne kii mën a laab di laabal mu ne mooy Seydina Muhammad ndax tey jii soo jëndoog moom daal di moom baax soo dendoog moom am kersa soo dendoog moom yàlla kontaan ci yow yàlla yàlla kontaan ci yow. dégg nga Bachirou ngay commencé nag li indi tur yi nga xamante ni yii yàlla na ko wax ci yii ay tur la yoo ni moom dong moo ko mérité muy ñaar téeméeri tur ak ak ñaari tur yoo xamante ni bii da nga naan yaasin wala Faaha wala Haashir wala Aqibu wala Nabiyullah dëggal. dëgg la. waaw dëggal foofu mu daan leen neex. bas nee na xam ñëpp xam na ni ki ki mu doon way ma doon wax ci moom xam ngeen ni moo gën ñëpp. lim billahi mbétti mi ngi dugal ci biir xol amul benn mi def ko mën jàmm ji mi def ci nit ki. amul benn milieu bu ko mën ñu ngi waaw ñoom ci ba bëri doole waaw bas nee na moo ngi ñaan yàlla ñu ne ko looy ñaan mu ne maa ngi ñaan ci barke kii ku baax kii dafa mel ni moom nit suñu kanam toog wallahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi lima khalaqtana lima sabaqana bil haqqi wal haqqi wa ala alihi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yonent bi dama leen wax ne leen yonent bi amul ordure waaw waaw xam nga loolu kooku beneen mbir naa ko mooy ci kàcce rek la ilaha illa muhammadu rasulullah moom rek moo mën a xool ci asamaan ak suuf yëkkati jaam bi ba mu jege Seydina Muhammad ah. Ah. waaw te loolu du dikkee amul dara luy nekk ci sa digganteeg Seydina Muhammad kenn du lenn du kenn ah, waaw yàlla ñu ci ànd defal ñu bu leen jël waaye Mouhamadou Bassir nee na moo ngi ñaan ci kii ku baax kii ku rafet ku yiw kii borom kanam bu tedd gi nga xam ku ko gis waaw tabarkalla yeneen bi damay wax ne moo amul ordure waaye kon jarul sax ñu dem Madina maa leen ko wax te Mor leen ko wax bu leen ko fekk enregistré leen ne yonent bi moo amul mbalit waaye kon jarul ñuy dem Madina yonent bi ñoo ko suul ci biir xol hmm. kenn suul ko Madina yaram wala suul Madina <laughs> dañ ma war a dox yëpp na loolu benn kii un mètre ñu def ko ci yëpp na loolu te moom muy ah bi am kii na ci ah waaw bi am kii bi waaw muy def muy def dara ma la xayma تفقري يتسامي الأقم ah ëpp na loolu moom moo baax ba te maanaam denc ci bërëb war koo dem toppatoo waxumatu waxatuma laa nag yaramam mais fii lañ ko denc sa waay ñu ngi ko suul fii ci suñ biir xol yi suñ biir ruux yi wallahi moo tax teggin la ak xam ni moom lépp mu baax léppam léppam li mu amul ordure moo tax ñu tàq ci moom ñu dem màggal ko ñu dem feeti ko ñu dem def ci tabarruk ah yéen dafa bari doole waaw waaw ngok wallahi jël ko rek def ci biir suuf noonu ci lañ ko si biir xol waaw moo tax donc naa leen di jóg pourquoi pourquoi pas ana ¿Ah, Madina loolu soo toogee ci mbedd mi daal di tubaab bi seetlu saaga yonent bi gaa yi dal seen kaw c'est parce que dañoo dem seen xol seen xol mooy Seydina Muhammad c'est que li nga ko wax su nekkoon du du du Madina yàlla xam na fi ñuy denc yeneen ci xam nañ su ko defoon Madina Madina mën nañu koo song sax teg ko yàq ko perturbé ko waaye bërëb ba mu dëkk ci doomu aadama fa la denc Seydina Muhammad waaw fooy dem di ànd ak moom moo tax wallahi na waxoon naa leen ko gis man de gën ci ko gis ko mu ne gars yi ñu ay dox ndànk ay am lu nekk ñuy laal pour gént ko mën nañ gént ko baax na yéen di ko dajeeg moom baax na yooyu am na lu doog dara muy dëkk ak moom. minute bu jot nga xam ne moo ngi ak yow. waaw sooy waaj def dara sax nga tourné seen ko mu toog nga daal di bàyyi sooy waaj wax dara nga seen ko mu toog mu bàyyi. gerte googu da ngay dem ba ruus ko moom nga leen di sallallahu alayhi wa sallam te loolu muy. wallaahi Cheikh wallaahi li nga wax dëgg la njëriñ wallaahi njëriñ dëgg la. Cheikh Tidiane nee na. Cheikh Tidiane nee na. borom ci borom ci nu mu waxee yëpp nee na. nee na. yàlla. yàlla rus na. ak jëmm mooy ko ba dee. mu bëgg koo dugal sawara tourné xool xol ba lu toll ni fekk suuf ci cofeelu Muhammad nekk ca muy dugal jëmmu jooju sawara mu ne xol ba day xool rek daal ne jëmmu jaar yëpp dugal naa ko aljanna. rasulun karimun waaw man asaa rabbahu. déggal Cheikh Yann wax Cheikh Yann nee na. déggal waay. Hmm. ndeysaan Cheikh Yann nee na. ndeysaan. rasulun suñ koy fal njëgën moo koy firé ndawlu dara ndawul seytaan ak dégg alquran mu ne rasul ndaw la bu dara ndawul karim lam tazal fi damaa'ir al-kawn tuxtaaru laka al-ummahaat wal abaa'u waaw waaw am na leneen lu nekkoon ci kaw waaw waaw min alkarimi aba'u kurama'u moom la na sax waa min karimin aba'u kurama'u yonent bi dafa tedd ba yàlla teral léppam lii ñeen yëpp la yàlla teral ba ci waa këram waaw ba ci jigéenam ñi nañ leen bokkoon la jigéen ñi yaa nisaa an-nabi lastunna ka ahadin min an-nisaa'i in ittaqaytunna falaa taxda'na bil qawli fa yatba'u alladhii fii qalbihi marad wa qulna qawlan ma'ruufan waaw dem na ba wax ko mais innamaa yuriidu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathiiraa waa kër Yonent bi lay wax waaw laa as'alukum alayhi ajran illaa al-mawaddata fil qurbaa waa kër Yonent bi lay wax waaw ba ci saxaaba yi waaw ku ci nekk ci ñoom lépp lu tax ci Yonent bi yàlla teral na ko. moom suñu bëggee tedd ànd ak Sayyidina Muhammad moo tax Cheikh nee na rasulul lu dara am ndawul karimun ku tedd la waaye ku tax ci moom tedd maa asaaqatu rabbuhu mooy ki nga xamante ni mu sotoon borom. waaye ku ne awwal al-qiyaamati Cheikh nee na ah yëf yi baax na jëf yi baax na waaye man de boobu mooy nee na maa ngi waajalee sama yawmal qiyaama cofeelu Seydina Muhammad moom laa fas yéene présenté yàlla parce que xam naa ni julli yi des na woor yi des na asaka yi des na seede yi des na dem Makka yi na ak ah génne ah, ah, aji Makka yi des na génne asaka yi na mbokk gi des na maandu gi des na waaye nag sama cofeel ci Seydina Muhammad moom mu assuré naa ko moo tax mooy dossier bi muy présenté yàlla ëllëg. waxaat. fali minhu Cheikh nee na wa hasbi wa hasbi hasbi hasbuna hasbuna Allah wa ni'mal wakiil hasbi Allah laa ilaaha illaa huwa rabbul arshil aziim hasbi hasbi bihi wa bi Taaha hasbi bi Cheikh Tijaani hasbi doy na ma doy na ma sëkk kan ci moo ci Seydina Muhammad ñu ne ko lan mu ne mu ne wéeruwaay la ci man rawukaay la ci man ñu ne ko lu tax mu ne parce que yeneen yeneen ci bi yoonu xiyaame sax ñoom ñëpp dañuy daw laqatu ci ginnaaw bi daaw xamal ne ci benn xare ba fit yi deret de commencé di gifler di tas di takk ci kaw saxaabatul kiram ñoom ñëpp ñi ci gënoon a jàmbaare ñu gën leen a xam ñoom Seydina Omar ñoom Seydina Ali ñoom ñëpp dañuy lambatu ba gis Muhammad ñu taxaw ci ginnaawam yeneen ci baa ngi songu yéefar yi moo songu noonu yi di la def ñoom mu ne noonu Seydina Muhammad nekkee ci àdduna saxaaba gën a gën a am pas gën koo gëm gën koo sopp daw sopp ci ginnaawam di laqatu yow na ko mu ne noonu la yonent yi def noonu la saxaaba yi def waaye man mii tamit maa nga laqatu ci ginnaaw Muhammad Muhammad nabiyul huda cheikh doomu baayam Muhammadul Bashir Bashir nee na hudan yonent bi moom da koy njëkk Cheikh nee na ko waaw dëgg la maa dolli lii nabiyul huda kii mooy ki nga xamante ni dañ koo déy liñ ko déy yëpp njub yonent bi wax lu dul njub mënta def lu dul njub lu mu wax njub la lu mu def njub la lu mu noppi sax njub la lu mu seetaan sax njub la baxru naba Cheikh nee la soo bëggee ay may demal Madinatul Munawwara yeneen ci bi mooy géeju tax gi nga xamante ni suy may du la jëppi saarimul nga xamante ni dañ koo daas mat weer ak ñaar fukki pakati lañ seet tooke ci tooke bi gën a soxor mu ne kooku mooy Seydina Muhammad ci noonu képp koo xamante ni taxaw nga diir fexee laa ilaha illallah suuru yàqu bañ a am bañ a yëkkatiku nee na yeneen ci bi mooy jaasi ju mag jooju war a daal ci sa baat waaye مبيده بصيف بالهدى Cheikh ki nga xamante ni moom moo am courage moo du tey de tey waxuñu tey de démb la ñu wax trois cent soixante yàlla yow yu fekk leen fa ñu nekk door leen ñu daan mubidhum is aba wal huda is aba aba mooy bañ na lank na abaw ñu bari la abaw alhuda abaw alhuda abaw làq ñi bañ nañu alhuda ñëpp yonent bi mu ñëw taxaw foofu mais avec courage et abnégation avec une dextérité dextérité inestimable songu waa Makkatul Mukarrama saytaay sama nekkoon yëpp yonent bi moo am fi taxaw ak ñoom ne inni rasulillahi ilaykum xaasatan wa ila naas ajma'ina am na yàllaa ma yónni ci waaye yónni ma ci yeneen ñeneen ñu dul yéen jinne yi samay gaay lañu yeneen rawaat yi samay gaay lañu gis nga bëy yi ak xar yi ak fas yi mbaar yi samay gaay lañu yàlla dafa maa yónni ci yéen waaye yónni ma ci ñoom ak ñeneen ñu dul yéen moo ko jëkkëriñ ci kaw suuf nee nañ li ngeen di jaamu ay caaxaan la daaneel leen ci qul jaa al haqq wa zahaqa al baatilu inna al baatila kaana zahuqan kon yeneen ci bi mooy mu bindihum bi sayfi is arawal huda wallahu ya'lamu annani adwaaka bas maa ngi ñëw nga ne wazannu wazannu bijalin annahum turiku hudan Cheikh nee na wazannu ñun ñëpp ñoo ngay def wa zannu ñoo ngay yaakaar wa zannu jàpp nañ seen i biir xol ak seen biir xel wa zannu waxante nañ ko seen biir ba gën ko seen biir wa zannu njortu nañu te njortu ah du jëriñ dara ci kanamu dëgg qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-baatilu inna al-baatila kaana zahuqan wa zannu ñoo ngay njortu ñoom bi jahlin ci ñàkk a xam ci réer ci ñàkk a diglu ci ñàkk a xool taaru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ñàkk xool ay jikkoom ci ñàkk xool li mu indi ci jamono annahum ñoom ñëpp ñu yaakaar ni wa zannu ñëpp nañ ni annahum ñoom turiku dañ leen a indi ci àdduna sudan bàyyi leen ñu ne lu leen neex comme des animaux sauvages yàlla nee na déedéet yàlla leen a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaati wa qur'aanil hakiim innaka laminal mursaliin alaa siraatin mustaqiim tanziilal aziizir rahiim litundira qawman maa undira aabaa'uhum wa hum ghaafiluun laqad haqqa al-qawlu alaa aktharihim fahum laa yu'minuun innaa ja'alnaa fii a'naaqihim أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون yàlla na ci yàlla musal ci Cheikh Ndiaye. Cheikh nee na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw ci kaw suuf waaye fekk nit ñi dañoo nekkoon ay prisonniers ñu ne ko prisonniers lan lañu woon mu ne dañoo nekkoon prisonniers réer ak seen bakkan nit ñi lu leen neex ñu def ku leen neex ñi def fu leen neex ñu def. caay-caay gu nekk jubadi gu nekk mooy gu nekk bokkaale gu nekk jël yàlla def morom ku mën sa morom duma ku mën sa morom gaañ ku mën sa morom toroxal di weccee jabar di suuli doom di reyante di dog mbokk di xeex xeex bu dul jeex daanaka seen xeex bi mujjee xeex mat na téeméeri at te kuy dee wax say doom ne leen su ma dee àggal xeex ba xeex ba yàlla ne leen uzkuru ni'matallahi uzkuru ni'matallahi iz kuntum a'da'an fallaba bayna qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum shafa ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha loolu yàlla ca kaw mooy wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu loolu mooy mooy la ilaha illa allah muhammadur rasulullah fa anqadhahum nariyatun wa yaqna'u mu ne bi loolu amee ñoom ñu nekk prisonnier seen i réer ak seen i bakkan fa am xatawum yonent bi daal di leen ci génne moom mooy leer ga mooy teraanga ga moo leen ci génne ah leer la boo xamante ni day leeral waaye nag su yëg ceeb sëñ ba fa tabarakallahu daanaka da koy dumbaal ndax doole ga te li muy biree ni mu mooy lan yàlla Muhammad bi doon wax diine da ngay ànd ak moom kenn ko yenu ala إن رب العرش شرف أحمد يمشي على محمد. Cheikh nee na ki muy wax mooy rabbul arsh arsh waxtaanee naa ko bu doon fi ma jaaraat arsh képp moom laqad jaa'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufun rahimun fa in tawallaw faqul hasbiya Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim al arsh al azim foofu ne seen tur bi ay ci fii ah man de nag yasta wa indahu illa bihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al aliyyul azim arsh boobu moom la yàlla junj ci ay ci kursi moom lay junj ci laqad ja'akum moom lay junj ci yenn ay Cheikh nee na kooku di borom aras ak aras ñu mu gandee turam boobu ñu ak la ko yenn ci ay malaayika ak la ko nekk ci ay malaayika ak la ko ci ay leer ak la ko nekk ci géej ak la ko yàlla bindee la mu ci ay leer ak ay maqaama ak ay daraja mu ne ki moom loolu yëpp moom màggal Seydina Muhammad pour ñun ñëpp wax waaw yàlla ci la yonent bi defoon na ko daraja ba noppi dig na ko te ngeen ko dig yëpp mooy lan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda mooy lan su ëllëgee képp koo xamante ni gëm nga yonent bi bëgg nga yonent bi nangu nga yonent bi yaat moom kotti kotti yoolu yoolu du muy àjjal yaa ngi ci yàlla boole waaye déggal ceeb nee na yàlla dafa fonk yonent bi ba bés sax mu ne ko ñëwal fekk ci sama bureau ñëw fekkee sama sama bureau Jibril yàgg naa ñëw dina indil bagaas waaye tey damaa bëgg nga ñëw seet si ma seet waaye nag am na leneen lu tuuti nee na ko yow ma xiyaamee danaa la ramm yow Muhammad dinaa la jox ngay li nga xamante ni moom mooy yow alhamdi ma teg ko sa loxo ngir képp ku nekk ci suuf yow alhamdi dem aljanna yàlla ci yàlla boole waaye. te Cheikh nee na leeral bu Israa mu ne rappel la boo xamante ni kenn doon ko fàtte ba yomal xiyaama la boo xamante ni kenn doon ko fàtte ba yomal xiyaama loolu moo tax jamono bu nekk heure bu ah ci weeru rajab ñun ñëpp ñuy màggal bés bi ni ci yàlla ci la yàlla fekkoon sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam suñu Cheikh baax na ah, ni su may waxee ni léegi laa dox soo ko ñëw dina leen kon subaakala bu leen ma daj bu leen ma daj ndax damaa xaw a loo doole ji bari yéen ci moom moo moo bari doole bari doole boo xamante ni rek suñu suñu duggee ci moom dañuy fàtte suñuy jëm yàlla seetlu loolu fàtte suñuy feebar fàtte suñuy xiis ak suñuy coono waaw waaw di yaakaar rek nag ah mu mu mu solal mu solal ñu di yaakaar mu nangulu di yaakaar mu mu jox ñu ñu di yaakaar mu jox ñu naan wallahi loolu rek la waaw moom mooy géej gi de yeneen ji mooy géej ku ku yem rek la ko nekk géewoon parce que moom rek la ah waaw géej yi yëpp la ci may déglu nga waxee maanaam su la mayee déglu baat la may soo ñëwee mu ne tëjee buntu bi ñu soobee yeneen ji bi nag sooy gën a tàgg di ko gën a bëgg di ko gën a sopp moo lay gën a may. moroom ñun ñëpp nañ ko day nekk géwél géwél Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla digal yàlla doon sutura yi yàlla doon teraanga yi yàlla doon xéewal yàlla yërëm suñu maam yàlla yërëm suñu baay yàlla yërëm suñu mbokk yëpp tabarakallahu ah comme ni ma ko waxee rek xam ni daan nañu gën a guddal surtout duñu amee seet waaye nag tabarakallahu euh, dana xaw a lor tuuti ngir yàlla. Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane

يا إلهي يا إلهي